ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa maa aataytum min riban liyarbuwa fi amwaalin naasi falaa yarbu 'inda allah wa maa aataytum min zakaatin turiiduuna wajha allahi fa ulaa'ika humul mud'ifuun suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya bi nga xam ne mooy fanweer beek juróom-ñeent mu ne wama uuti wama aataytum min riba mu ne lépp loo xam ne lu ngeen joxe la min riban loo xamante ni dangeen koo joxe ngir lan di ju ut yokku la li yar boo ngir mu yokku fii amwaalin naas ci alalu nit ñi loolu falaa yarbu inda allah doolu lu yokku fa borom bi de lool mooy lan wama aataytum lépp loo xam ne yéen nit ñi da ngeen koo joxe min riban fii riban mooy loo xam ne ar riba mooy ak yokku bëgg yokku loo xam ne luy yokku la mooy da a joxe dara mooy nga ñëw fekk benn nit nga ñëw jox ko benn nekk lii boo kado boo ko jox la waaye yow ndekete yoo sa yéene lenn la mooy li yar bu wa fii amwaali naas ngir yow lool mu la jox moom après bon mooy façon xeetu ndawtal yi lay <laughs> mooy façon boo bële nga xam ne sa waay dangaa damaa ñëw jox la lii téeméer bi nga xewlee way yaa xam nga ne moos mooy ba may joxe téeméer bi leneen laay séentu mooy maa ngi xaar man bu ma xewlee moom mu ñëw jox ma loo xam ne moo ëpp li ma ko jox loolu lay wax nii ne lépp lu ngeen joxe nag loo xam ne da ngeen ci joxe ngir li yar boo ngir mu yokku nag fii am waali naas yi ci alalu nit ñi mooy nit ñi yokkal leen bu leen di jox yéen mooy ne leen waa jërëjëf ci liñ ma joxoon bu ëllëgee mu defal leen loo xamante ne nii wala nga ñëw di ko seet si indil ko loo xamante ne ndekete yoo yow comme koy ñàkk bi jox koo xam ne boroom alal la mu jox ko dara di xaar ah waa ji nag kontaan ci moom daal di koy jox loo pulim jox suñu boroom nag ne ku def lool na la leer ne lool nga def fa laa yar bu inda allah loolu du yokk fa yàlla ah, ndax loolu yéene di moom boo de toute façon yàlla taxul kon boroom di nee na dara laa la dul yokkal wama ataytum lépp nag loo xam ne da ngeen koo joxe min zakatin cette fois ci ci loo xam ne azaka la loo xam ne da ngeen koy jox ngir fóot seen bopp ngir tabaaraka wa taala turiduuna ngeen namm ca ba ngeen koy joxe wajhallaahi la fas dallah muy nekk nekk borom bi tabaaraka wa taala borom bi kese tax ngeen joxe ko mu ne fa ulaayika gaa yoo yële humul mud'ifuuna ñooñu laay fulandil loolu ñu joxe man maa leen koy fulandil lii mooy lan mooy li yonent ma lay saab saab wax innamal a'maalu binniyaat mooy ne jëf yëpp ci yéene yi la nekk yow bu dee da ngay li ngay joxe joxe woo ko dara ngir li nga xamante ne nii mooy da nga joxe ngir ñu jox lu xam nga loolu la waxoon ci suuratul muddaththir wala tamnun tabul joxe di dara tastakfir ba pare di xaar lu ëpp loolu la doon tere waxoon ko foo fële kon mu ne ku fi def loolu na la leer ne borom bi moom bul xaar naan après bu ëllëgee waa ji bu la njuuyee nag nga xewle sa ndaw <laughs> sa ndaw sa ndawtal yi waa ji indiwul la nga yaakaaroon nag nga commencé di ko xas naan maa ko def waaye yàlla kese taxoon suñu borom wax nañu rek yow xam nga ne yàlla taxul yow ci sa bopp xam nga ne taxul kon nag noppil ndax borom bi sax de toute façon nee na falaa yarbu indallah loolu du yokk fa yàlla ah. léegi ji borom bi yokk mooy ki nga xam ne day jël nit xewle mu jël jox ko te kooku affaire yéene la nit ki nga xam ne mën naa joxe nit ñépp jàpp kii day xaar bu ëllëgee moom bu xewlee ndeketut du lool kese taxu koo jóg moo tax affaire u yéene mbiru borom bi la moo ko xam waaye daal képp koo xam ne xam nañ ne sa liste nga yor ba pare di ko revendiquer di ko wax naan man maa ngi xaar bu ma xewlee lii wëg lii yow na la leer ne loolu moom yàlla new ci mooy du la defal dara léegi nag bu la waaji njuuyee seen affaire la loolu kon loolu la mu ne allahu boroom bi alladi mooy ki nga xam ne xalaqakum mooy ki leen bind summa ginnaaw gi mu bi moo leen bind di leen ci kaw suuf summa bi mu leen indi razaqakum mooy ki leen di wërsëgal de summa ba ni ngeen fiy nekk lépp summa ginnaaw gi yumiitukum mooy ki leen di faat summa ginnaaw gi yuhyikum mu dekki leen yawmal qiyaam hal min shurakaa'ikum yéen waa Makka yéen yéefér yi may bokkaale ci kaw suuf maa ngi leen di laaj hal min shurakaa'ikum ndax am na kenn ci ñi ngeen may bokkaale man koo xamante ne nii yafalu min daalikum koo xam ne dina def lii loolee lii ma leen wax est ce que am na kenn koo xam ne ci ñoom ku koy def min shay'in ci dara mooy amul de kon nag subhaanahu gàcc ngaa laa moom moom aka sori ñi nga xam ne ñoom ngeen koy bokkaalee wa ta'ala te mooy ki so mooy ki yéeg mooy ki kawe mooy ki kawe bokk te yéegul anna yushrikuuna aka sori te kawe li nga xamante ne moom ngeen koy bokkaaleel de mu ne zahara daal dinay feeñal fasaadu yàqute gi fil barri ci li nga xamante ne mooy jéeri ji wal bahri ak géej gi bi maa kasabat ci li nga xamante ne moom la fàggu ay loxo loxoy nit ñi suñu borom ne waa lan moo tax ma def loolu mooy mooy mooy mooy bi leen bi nga xam ne loolu la nit ñi ñoo ko def mooy ñoo ko fàggu xoolal ni ñu yàqee li nga xamante ne mooy jaww ji mooy ni ñu yàqee jéeri ji noonu lañ yàqee géej gi suñu borom ne nag mooy yu ñaawteef yooyu nga xam ne moom lañ fi def yàqute yooyu nga xamante ne nit ñi moo ko fi indi mooy nit ñee ko fi indi nga xam ne loolu daal di indi léegi nag loolu ko mooy la mu jur la seen loxo yi def ndax lan bëgg rek la le profit quoi xoolal rek gars yi ni ñu yàqee couche d'ozone bi yàq asamaan si affaire yi léegi foo mooy ay saison naan ay tay fii lii taw bi nii la tey jamonoy cooroon lañ ne jamonoy lolli jarul bu jamonoy noor jamonoy nawet loolu amatul daanaka mooy en tout cas réew yu bari mooy da ngay gis wala ñu naan seddaay bi da gis seddaay boo xam ne jamonoy dara du sedd tàngoor bi ñëw daanaka bépp di taw taw yoo xam ne tàkk-tàkk yeeg fu nekk loolu lépp kan moo ko def ñoom ci seen bopp ñooy taxaw ne ñun la ndax li nga xam ne c'est le dérèglement climatique loolu kan moo ko def est-ce que àddina bi noonu la meloon doon na am am na yu doon am ay tàkk-tàkk yoo xam ne naturel la mais ñépp ku waxal sa sa bopp xam ne ni mu fi demee jamono yu mujj yii rawatina ci mois de juillet mois d'août bii ñu nekk nga xamante ne nii moo tombeek li nga xam ne mooy fin wu Dul Hijja 1442 tombeek ay le 6 deux mille vingt et ku waxal sa boroom xam ne gis nga xew tàkk-tàkk ya may Athènes ay Turquie yooyu mbir yi fees del jaaxal ñépp mbënd yi amoon Europe fu nekk loolu kan la ñoom ci seen bopp ñoo ne ñun la parce que dérèglement climatique mooy suñu ni nga xam ne noonu la ñu yàqe àddina bi ndax lan bëgg am croissance bëgg am développement waaw ñun nañuy jëm kanam suñu koom-koom nan lañuy ñuy amee le profit ñépp di daw ginnaaw lan mooy nan laay amee PIB bi nay yëkkatiku loolu tax ñu jame yàq nit ñi yàq àddina bi waaye xoola xoolal géej gi niñ ko yàqee zahral fasaadu kon fil bari ci géeri ci géej kii bi yàqu na mooy mooy mooy jéeri ji ni ñu ko yàqee fu nekk ñu ñëw toj fa yàq fa di fa tabax yoo xamante ni ne tax fu nekk foo xam ne waruñ xool a tabax amatul ay zone naan fii zone protégée amatul bu ñu soxlaa xoolal Amazonie ni ko gaay bi raafale ngir lan colza ak yu mel noonu ak loo xam ne moom la ñuy dundale li nga xam ne nee nañ mooy production wu vache yi bu ko defee ñuy gin di mën a importer di yóbbu yàpp yi ci àddina bi alal ji di gën yokku waaye bu jamono jooju mooy lan lan mooy am alfasaadu ndax mbir mi mooy borom bi ni mu defee àddina bi daf koo def ngir lii ngeen man fee dund garab yi lañ fee war a ne ñu bëgg éradiquer yépp nga gis ñiiree tabax foo leen neex foo xam ne ay jamo foo xam ne yoonu ndox la faale wuñ ko ndax foofu lañ bëgg a nekk ñu naan ay station balnéaire di fi féexloo bu ñu amee seeni vacances tax ñu ñëw raafal foofu yëpp dëkk fa léegi nag bu géej gi yëngatoo lépp daal di wadd mbënd yi ñëw ndox mi ñëw daal di raafal kër yëpp ñuy yuuxóoti suñu borom ne kon zahara feeñ naal fasaadu yàqute gi fil barri ci jéeri ji wal yi ak géej gi xoolal plastique yi ni ñu yàqee géej gi ñaata espèce yoo xamante ni ci kaw suuf fii lañ yàq xamante ne nii mooy ay façon bàyyi ma yoo xam ne daanaka léegi gars yi nee nañ en extinction léegi ñu fay dootuñu amati ndax la nit ñi braconnage bëgg am ay yeeg yi rhinocéros yeeg éléphant yi mooy seen seen seen seen bëñ yooyu ñu koy jël. di rey affaire yi ci nii ngir lan benn benn daan boo xam ne moom ngay jël ci moom ngir importer ko ngir am alal bul mooy daal mbir mi daal alal la daal ku soxla alal daal yàq lu la neex fa nga nekk lool ci géej-géej géeri gi ñuy sànni plastique yi di nappe nu leen neex di ay méthode yoo xam ne day rey ay jën yu bari waaye loolu lépp seen yoon new ci li am solo mooy le profit mooy li nga xamante ne bët yépp ci moom lañu jëm mooy PIB nan la ñuy gën a man soqal koo dëkk bi di dox ñuy suñu gafaka yi di gën fees ñuy def ci compte yi loolu yépp zaharal fasaadu fil barri wal bahri waaye gis nga lii mooy ci mbite nii waaye zaharal fasaadu bi gën a garal mooy yàqute gi gën a garaw mooy mooy yàlla gi nga xam ne moom la nit ñi nekke zaharal fasaadu mooy yàlla gi tasaaroo na fil barri nga xam ne ñaaw ñaaw na lool yàqu ci kaw suuf nga xamante ni daanaka daal mooy yàlla daal moo fi yim siiw kuñ ko gis ngay nekk sax bi jéem a topp sa boroom gars yi di la xas naan xool leen ñuy jéem a gëm-gëmlu di jéem a sell sellulu gars yi dañoo soof nag ñu bàyyi ñu dund nag ñu jox suñu aafiya gars yi nekk fi mais yàq ci kaw suuf di dund lu leen neex di xaraamal li li borom bi daganal ñu koy xaraamal li boroom bi xaraamal ci yu yées ak jikko yu ñaaw yépp ñu daganal ko loolu xam nga ne yàqute googu moom mooy nga xam ne moom ay xol la yàq googu moo xol yoo xamante ne nii yàqute boo xam ne yaram yeeg li ci biti lay yàq kon nag loolu loolu la fil bahri wal fil barri wal bahri noonu lañ fi nekkee di yàq ci kaw suuf ak fu ne ak géegéeri jee bi maa kasabat ay dinaas te jógewul fenn dul li nga xam ne moom la fàggu loxoy nit ñi suñu boroom nag ne gis nga yooyu di leen dal yu metti yooyu lu tax ma teg leen ko li yudiqahum ngir ma mosal leen baabal leen kese alladhi amilu lenn ci li ñu jëf moo tax affaire yi ko fi war mooy ay coronavirus ko lu dul dox ak seen bakkaar yu bari yi nekk ak nekk fi façon bu nekk ñu naan dañuy jéem a def ay expérience nekk ci seen labo yi lu nekk ñu def même bu dee ak lu ci yi man di wax mooy ne mbir yi ak yi nga xamante ne nii seen yoon jëlee ay rab yoo xam ne ca àll ba la doon dunde ñu bëgg ko am daal luñ ci jël ci ñoom ngir nekk fi di loo xamante ne nii jëlee leen fañ doon dunde yooyu yëpp ngir lan ngir rek mbiru topp sa bakkan al hawa li nga xamante ne mooy bakkan ak bànneex kese tax yooyu yëpp nag problème yi am ci kaw suuf suñu boroom nag ne maa leen teg nag yi leen dal li yudiqahum ngir mu mosal leen ba'da leen rek alladhi amilu leen yaa leen ñamal mooy ñun nit ñi wallahi borom bee baax ci ñun gis nga bés bu ñu ñamaloon waxuma la un tiers de un tiers ci li ñu def benn ci ñett li ñu def ci jaaxum ci kaw suuf wallahi kenn dootul dox ci kaw suuf waaye lu ndaw lañu masal ci yu metti ngir lan la la'allahum yarji'un bu ko defee ñu delluwaat ci man waaye loolu boroom bi tabaaraka wa taala moo ñu gën xam ñi nga xam ne ñoom ñooy dellu ci moom ak ñi nga xam ne du ñu ko dellu mooy ñi gëm yàlla lool laa doon wax ñi gëm yàlla ne dañoo gëm borom bi boroom bi di leen teg yu metti ngir ñu dellu ci moom ndax ñoo ñooñu dañoo gëm ñoom bu mbir mi mettee am nañ fu ñu dellu muy seen borom mais yéeféer bi ate bi ki nga xam ne yoonam new ci kooku bu doon metti téeméeri corona bu ko daloon it fépp faagaagal lépp moom dara gis nga bu ñu nee affaires yi wàññeeku na ñu ubbiwaat danse nii ubbiwaat ñi nga xamante ni mooy nañu nekkee woon doon ko dund avant mel ni dara xewloon ci lañ ne te la preuve leer na mooy gis nga àddina bi yépp ay Europe ak Afrique ak fépp bi nga xam ne ci la mbir yi wàññeeku corona bi tuuti gaay yépp